mussalatu wassalaam Allahu akbar wala Seydina Yahya moom mooy faat mooy reen di dee bu reen dee dee nag ñu wax waa aljana ak waa safara xuluudun fala mawt ku nekk ci ñoom ñu ne la yéen waa aljana dundu leen ba faw amaatul dee yéen waa safara dundu fi ngeen ne ba faw amaatul dee yàq na moo tax suñu borom bi fii <laughs> laa yuqda alayhim fa yamutu waaw kenn du leen dog dogal ci ñoom wala euh, faat leen wala ñu jekkali leen ñu faatu du am foofu daa faatu jeex na dee àddina gii la am ku dee benn yoon amul dee deewaat dee moom kenn du ko mos mosaat waaw illa al mawtata waaw ah, inna al mawta allati qad katabaha allahu alayka faqad duqtaha aw kama qala siddiqul ummati Abu Bakr radiyallahu anhu keroog yonente bi alayhi salaatu salaam génne àddina am na ñëwee fekk ñu sàng yonente bi alayhi salaatu salaam mu mu muri xool xar kanam bi xool fóon ko ci diggante bët yi ne ko yaa rasuulallah laqad tibta hayyan wa mayyitan yonente bi alei saat yàlla li tey nga fi ngay dund ak bi nga génne àddina ni wat naa ci yàlla ne faatu gi yàlla bindoon ngir yow mos nga ko jeex na waaw waaw Allahu akbar kon kon ñoom ñii duñu ma faatu de wala yuxaffafu anhum min azabiha te kenn kenn du leen woyofal ci mbugalu safara mi nga xamante ne ni mille sur cent lañ ciy mos waaw ñoom moom kenn du leen ko woyofal kenn waaw mooy yii laal gis nga àjjana xam nga àjjana boo fa nekkee mooy lu nekk loo mos lu ne moo xam looy gis wala looy dégg wala looy ñam sa làmmiñ loo ci kii day gën a neex mooy àjjana amul demaat ci ginnaaw xam nga àddina bi da ngay lekk lu neex nga xiif booy commencer affaire bi neex lool mais booy commencer suur affaire bi mel ni neexatut quoi pourtant même affaire bi la même bi la boolam ganaar en fait ma wax la neex mais bu mu la dogloo ma attention ah il est seize ah fi dogee ah bon ba sa sa vote la non waaw yow daal boo wooree kenn bi joxe misaal ci lekk ah waay léegi boolam ganaar bi nga tiim bi nga xiifee ñu mis wi ko daal di koy njël waaw jaaral la ko ci puur yu baax yi lakkal la ko bu baax waaw xamut nekkul précu yi nekkul yooyu yépp d'une température optimale waaw nga tiim ko ak firit yom jëm ak ñoomi mayonnaise ñoomin ketchup bu dee da ngay ketchup wala ñoomin ñoom ñoom ñoom ñoom ñoomin arisaw ak gaa yooyu ak booy tàmbal ni nga a ah, yaa fay ni ngay xiife di di di deme ba jaaxal ba ba jommal gis nga boo demee ba ci biir yow nag am naa exception nga amaana yow moom loolu man nga bañ a xam réalité boobu ndax da nga naan téel rek muy daanu bool yi mais ñi normal laay wax nit ku normal quoi moo kuy lekk noonu di dem di dem après affaire bi day mel ni dese nam neexe woon début ba neexatu ko parce que daa commencé suur waaw moo tax suñu waaja di tooñ <laughs> lekkee ba yaay waaja suur di tooñ soxna si naan ko ah <laughs> man ko affaire bi da commencé di sox saabu quoi <laughs> waaw ngir gën a neexal jataay bi moom loolu da neexal jataay bi doo ko moom nag boo <laughs> ko defee dugal ambiance ci biir kër gi waaw <laughs> waaw sant soxna si nag la ci jublu waaye jubluwu ci ah c'est loolu neexal la woon masha Allah am na borom bi baar leen waaw loolu nañu fa jële yu am solo masha Allah waaw léegi mooy gis nga noonu ajjana nag contraire bi la moom looy gën lekk muy gën neex te amul man nag ah sama biir bi fees na amul ajjana amul lool te biir ajjana amul toilette ay dem toilette ak ay yee eh, biir baa ngi daw xaaral ma daw non loolu amul ajjana amul toilette amul biir buy daw amul verre de Guinée amul damaa sàqam ba saa ŋaam yee ngi yàqu fay tey rek nga kontaan yooyu fay fay fay fay <laughs> fay yaa ngi <laughs> fay moom daa mel ni tey la korite ah <laughs> waxat maa ngi lay déglu wane tey moom dinaa la takkal garaat ah garaat kon baax na waaw kay mooy nag àjjana rek affaire yi day gën a neex safara nag contraire bi la mooy gis nga mbugal yi day gën a tar seconde bu jàll kersa bu nekk affaire day gën metti ca lañ la teg waaw waaw moom day gën metti day mel ni da nga naan da ngay dem maanaam di mébét yéeféer bi mais ba mu fiy door a dugg na meloon noonu sax moo ko gënal affaire yi ni muy ni a moom daal ça va crescendo day gën ñàng rek moo tax borom bi ne wala yuxaffafu anhum min azabiha te kenn du leen woyofal ca buggal safara ma ñuy daj ñoom yéeféer waaw mu ne kadaalika gis nga naka nii najziri kulla kafuur moom la ñuy faye bépp bokk euh, suulaakoonu jëf bépp yéeféer boo xam ne dafa weddi boroomam mu ne ak bu ñëwee ca biir wa hum yastarixuuna fiiha nga fekk gi yéeféer yi ñu nga ca biir safara di yuuxu ay yuuxu safara képp yuuxu la waaw di laaj di di yuuxu ay jooy ay yaxaw lu nekk nga fay dégg ay wuy ay wuy ay yu mel noon sabuura ah. di woote sabuur suñu boroom malaaka yi ne leen yéen kay bu leen woote benn sabuur waxoon nañ ko fan yee wad'u al-yawma sabuuran woote leen sabuur yu bare bare bare ay toskare yu bare ci seen kaw waaw mu ne gaa yi rek fa lañuy nekk di yuuxu tey ñaan wëllooy waay waay borom bi dimbali ñu fiihaa ca biir safara naan rabbana ay suñu borom axrijna waay waay ñu lay ñaan nga génn ñu waay ci safara si delloo ñu àddina bu ko defee naamal saalihan ko yooyu bu ko defee borom bi buñ ñëwee foofu buñ delloo ca àddina dañ jëf même bu dee benn yiw doy na waaw même bu dee benn yiw boo xam ne ci nga ñuy xoole après ba duñ duggaat safara borom bi bëgg nañu loo xam ne xayral ladhi kunna na'mal bu wuuteeg la nga xam ne moom lañ doon jëf bi nga xam ne moom lañ nekk ci kaw suuf waaw bi ñu nee ci kaw suuf lañ doon jëf waaye waaye yóbbuwaat mu génne ñu safara yóbbu ñu àddina ñu dem jëf lu baax lu wuteeg ñun lañ fa doon jëf muy yéesee ñëwoon. boobu nag la leen borom bi wax nag tontu leen à travers malaaka yi ndax borom bi du wax ak ñoom yàgg nañ ko fee leeral directement. ne leen awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar ne awalam nu'ammirkum yéen yéefar yi yéenay nekk biir safara di yuuxu di wax lii. yóbbu leen ci àddina ñu yóbbu leen di bu bokkul yu yii say doon def mais yéen awalam nu'ammirkum est-ce que ñun borom bi daal duma leen woon may ay at may leen longévité guddug fan may leen ngeen dund ci ay at loo xamante ne maa la nga xam ne yatazakkaru manoon na cee fàttale ko c'était suffisant doyoon na sëkk fii ca fan yoo yëlëb doyoon na ci koo xam ne man tazakkara képp ku waroon a fàttaliku delluwaat génn ci seen bokkaale ak seen mooy yàlla gi mayoon naa leen assez de temps pour ngeen réfléchir ak laay yi ma leen won ci seen bopp ci asamaan si waaye ci univers bi ak ci suuf si ak sama laayay alquran yeeg yooyu ak yi ma wàcc ci yeneen téere yi bu yee yéeféer la boo xam ne du doon dund ci yeneen jamono yi loolu ngeen di defi caay caay ma leen di bàyyi ngir ngeen man cee fàttaliku waaye kenn taxul ngeen dellu si ci man d'ailleurs da leen gën yokk sax kufran ak kéefër ko féttéerlu ci borom bi ngeen ñëw nag ba tey di ngeen di fayee safara ngeen naan génn leen ma ma dellu awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar ha wa ja'akum an-nadhir den na ngoog defaloon naa leen kon ay fan ay at yu gudd yoo xam ne ku naroon a fàttaliku dellu ci man amoon na ko waaye defu ngeen ko woon en plus beneen bi wa ja'akum an-nadhir te dikkaloon na leen sama xuppaatekat bi moom du sama yonent bu dee xeet bu ne bu dee waa kër Seydina Shuayb alayhi salaam wa qad ja'akum an-nadhir te sama xuppaatekat bi di Shuayb bu ñëwoon na alayhi salaam bu dee ummatu rasulillah wa qad ja'akum an-nadhir alayhi afdalu salatu wassalam te dikkaloon na leen sama xuppaatekat bi gën a mag de tous les temps muy sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam jaruñu leen dara taxul ngeen génn ci li ngeen ne woon kon nag li ma leen di wax man sa borom à travers sama malaaka yay wax ak yéen ñoom laay wax ñu chargé wax ak yéen fa duqu mos leen continuer leen di mos mbugal mi ngeen ne fa ma lil zaalimiina min nasiir te yëg àddina ñëw ba dugg safara ma dugal ku leen dimbali ba xettal leen ba génn leen ci mbugal miñ ne tey jeex na yéen xuluudun xanaa déggu ngeen sax xuluudun fala lii mooy laaya bi nag léegi al imaam ne nañ ko jeexal ndax benn laaye nañ indi yi mu wax ñoo xam ne dañ koo tekkee comme nii ñu tekkee am nadir léegi nag mu ñëw kon gis nañ laay bi kon fan la jóge te suuratu Faatir fa kon nag mu ne qaala ibnu Abbaas radiyallahu anhuma mooy ngir leeral laay bi im ne aw qaala allahu taala awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa jaa'akumul nadhir mu ne qaala ibnu abbas mu ne mawlaana ibnu abbas habrul umma wa tarjumaanul qur'aan radiyallahu anhu di abdallah doomu al-Abbaas ibn Abdil Muttalib radiyallahu anhu maa nee na wal muhaqqiquun ak ñu xóotal mas'ala mi ci boroom xam-xam yi lii la ñu wax ñu ne maanaawu maanaay laaya bii mooy lan awalam nu'ammirkum sittiina sana waaw <laughs> xam nga aaya bii li suñu borom ne awalam nu'ammirkum maa yatadakkaru maa boobu mooy est mayuma leen woon dund maa loo xamante ne at ñu ne maa boobu loo buy bëgg a wax buy junj fii mooy sittiina sana mooy ku yàlla may juróom benn fukki at mooy ku yàlla may nga dund soixante loolu la naan est-ce que mayuma leen woon loo xam ne kuy fàttaliku manoon naa fàttaliku jaar ci loolu la ci at yoo jële amoon nga largement le temps ngir dellu woon ci sa borom soixante ans ñoom ñu ne loolu mooy soixante ans ku am soixante ans moo tax laaya bi bi muy njëkk indi moom dina ko wax sax moom waaw mu ne moo tax mu ne wayu ayyiduhu ah da day dëgëral wax ji alxadiis alladi sanadkuruhu inshaa allahu taala xadiis bi nga xam ne moom la ñuy tudd léegi mooy bu paree ci laaya bi wax naa benn laaya bi rek lañ bi leer wax li ci boroom xam-xam yi wax mu andi dugg ci beneen partie bi nga xam ne moo composé garabu yiw yi comme garabu garab gi nekk ci toolu ñu sell yépp ñoom lan lañu ah dañu composé wu bayna al qur'aan wa sunna al qur'aan ak sunna moo composé seen tool ak seeni garab ak seeni meññeef waaw jannatul ma ah, ah, ah, al maarif yi waaw ajjanaay xam-xam yi ajjanaay nand ca yàlla di xëy di di di di di di fëy ci géeju borom kon mu ne da day dëgëral wax ji alxadiisa alxadiisu bi nga xam ne alladi bi nga xam ne sanadkuruhu dinañu ko tudd sanadkuruhu dinañu ko tudd hein insha allah ndeem soob na suñu boroom mi nga xam ne ta'ala moo kawe te yéegul te mooy xadiis bu njëkk bi wax nañ la mu ne waqi la loolu benn wax la ne loolu mooy ndax mayu leen woon loo xam ne di ngeen ci man a dellu di fàttale ko ba dellu ci man ñu ne loolu mooy soixante ans mu ne waqi la am na ñeneen ñoo xam ne waxuñu lii leneen lañ dañ ne maanaahu thamaniya asharata sana am na ñeneen ñoo xam ne dañu ne non loolu xam nga lay teg mooy dix-huit ans waaw mooy fukki at ak juróom-ñett te jaamuwoo yàlla ba dee yow nga ñëw di uti lay borom bi naan la est ce mayu ma la woon loo xam ne manoon nga ma cee jaamoo mooy yow nekkoon nga ma majeur waroon nga ma tàmbalee jaamu lu tax defoo ko woon ba dee fekk la nga ñëw naan man borom bi delloo ma am na ñu wax lool mu ne wa qiila beneen wax. ci borom yi lépp waxu borom xam-xam yi la ñetteel wax rahmatullah alayhim kii awalam nu'ammirkum ma ma yatadhakkaru fii man tadhakkar loolu mooy ñaata ci dundu bi mu ne am na ñeneen ñu ne maanaahu wa qila arba'ina sana am ñu ne quarante ans la waaw waaw ñeent fukki at la mooy képp ku yàlla may ñeent fukki at ngay xoole jaamuwoo yàlla ba dee ba faatu boo ñëwee di wax lii la la borom bi di wax awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara mu ne wax jii nag qaalahu al-Hasan ah mooy al imaam al-Hasan ibn Yasaar al-Basri rahimahullah wal-Kalbi ak al-Kalbi ci mufassiruna yi <laughs> al-Kalbi naysa wa Masruuq Masruuq mi taalibe imaamu sayyidatu Aisha la woon radiyallahu anhuma waaw Masruq bi taalibi sayyidatu Aisha la Mukhadram wa nuqila mu ne te soloo nañ an Ibn Abbas jëlee nañ ci Mawlana Ibn Abbas Abu Aisha Abu Abu Aisha mooy Masruq moo looloo doon dàkkantalam bàyyi Aisha waaw sayyidatu Aisha nag moo doon sëriñam <laughs> moo ko doon jàngal ci moom la jëlee lu bari ci saxaaba yi radiyallahu anhum mais ak ñeneen waaye moom dafa siiwee dafa dafa dafa nekkoon xam-xamu sayyidatu Aisha bokk na ci ñi nga xam ne radiyallahu anha boo ko bëggee trouver demal ma ci Masruq <laughs> na ajda'i radiyallahu anhu kon wa nuqila mu ne soloo nañ an Ibn jële ci Ibn Abbas beneen wax ay don ba léegi waaw mooy wax ji ne la mu ne wa naqalu te toxal nañu anna ahlal madinati te waa madinatul munawwara ala sakiniha afdalu salaatu wasalaam dëkk yonente waay saa saam kaanu nekkoon nañ ida balaga ahaduhum bu kenn ci ñoom jote woon arbaina sana bu kenn ci ñoom jote woon quarante ans dañ naan moom kaanu boobu nekkoon nañ ñoom ida balaga ahaduhum bu kenn ci ñoom jote woon cinquante ans lu muy def tafarraga lil ibada day bàyyi lépp mooy jublu rek ci jaamu yàlla mooy la mooy jaamu yàlla jam doon def da doon redoubler d'effort loolu lay wax sinon ci jaamu yàlla lañ ma sane mais dañuy yokku njàmbarte ci jaamu yàlla gañ doon def laa ñuy am ñeent eh, juróom ñeent fukki at non ñeent fukki at muy 40 waaw mu ne wax kii la am na beneen wax bu ne huwal buluux non lii daal mooy al buluux waaw mooy képp koo xam ne majeur nga rek jeex na te xam nga al buluux borom xam-xam yi dañ waaw kon wax yi mooy ñëw ci ma tazakkara ma yatazakkaru fii man tazakkar ñaata at kon am nañu ne te mooy waxu Mawlana Ibn Abbas bu njëkk bi soixante ans la juróom benn fu na fukki at am ñu ne non loolu mooy dix-huit ans am ñu ne quarante ans ñeent fukki at am ñu ne hein mooy waa ji bu bu bu bu bu bu majeure kese ah moom na majeur kese léegi wax yaa ko léegi nañ taxaw ni tuuti bala ñoo continuer ci waa al-Bulugh moom loolu dañ naan la boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi en fait dañ cee wute sinnul Bulugh mais kañ lañ naan nit ki majeur na kañ la nit ki di di di di di di àggul sa majorité xam nga loolu laaj la ci l'islam bien sûr fay yow itam xam nga ne waxuñu la en démocratie waay ah <laughs> yow ñaata la en démocratie à ah, dix-huit ans <laughs> ah loolu en démocratie man loolu yow yow xam nga ne waxuñu en démocratie en démocratie moom man xam nga du du lu may lijjanti man du lijjanti ko <laughs> léegi mooy en islam boroom xam-xam yi dañ ci wute. dañ cee wute waaw ndax ah, dafa am ñoo xam ne comme Shafi'iyya yi rahmatullah alayhim ah ta ak Hanabila yi rahmatullahi dañu ne xam nga lool mooy lan quatorze ans la waaw sinnul bulughi quatorze mooy âge de la majorité bi nga xam ne nit ki bu ko amee ci lay majeur lépp loo xam ne daa nekkoon farata ci baayam day bu dee góor day nekk farata ci moom bu dee jigéen day nekk farata ci moo ci li nekk farata ci ndayam day nekk farata ci moo te lépp lu ndayam ñemewu la def en tant que jullit bu jigéen moom it dootu ko ñemee def naka noonu ku góor gi ñoom ñu ne quatorze ans te li koy waree booy hadith sayyidina mawlana ibn umar di nekk ci sahihayni ci ay kii yu bari bimu ne keroog Uhud uridtu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fi jayshin lool mooy dañ ko wa ana ibnu arba'a sana arba'a ashara falam yaqbalni fa uridtu alayhi min qabilin fi jaysh wa ana ibnu xamsa ashara asharata fa qabilani waaw te loolu li ko gën a leeral mooy xadis bi nga xamante ne nii lool riwaay imaam euh, at-Tirmidhi la waaye boo ñëwee ci riwaaya al imaamu Muslim ibn al-Hajjaj Abul Husayn foofu da ne ah. aradani rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yawma Uhud fil qitaal ci la ñuy xamee fi mu naan fii jayshin ci riwaay imaamu at-Tirmidhi bi kon kañ la woon. mu ne bu yonent bi foofu xam nga da ne uritu ndax baayam di Seydina Omar radiyallahu anhu moom moo ko ñëwoon bi ñuy waajal xare bi keroog Uhud mu ëndi doomam comme saaba bari ne yonent waaye sa sama doom ji Abdallah damaa bëgg daa bëgg participer da man damaa bëgg mu participer ci xare bi bi ñuy waajal ak waa yonent waaye sa saam waaw ñaatat la mu ne wa ana ibnu arba'a ashara maa ngi amoon quatorze ans sana laa amoon asharata sana falam yujizni keroog Uhud la woon mu ne wa aradani yawmal xandaqi yeneen ñu ñu ñu ñu exposé fii dane yonent bay saa saam mais loolu mooy Seydina Omar moo ko mais comme que ñoom duñ def lu dul luñ jàpp ne lii moo neex yonent bay saa saam hein <laughs> nga mu ñëwaat exposé mu ñëw pour exposé ma indiwaat ma gaaral ma ci yonent bay saa saam xareb nee na keroog xandak xandak mooy ban xare hein mais mooy les coalisés al ahzab hein après Uhud xare Uhud Hamra mooy Hamra al Asad Nadirun xare Nadir banu Nadir Riqa'un xare Zaatu Riqa' maw'id ma'dumatin muraysiyan wal ahzaabu la tanami ahzaab dooru ñëw moom la fee jeexale noonu xare boobu nag la ne dañ ma faa exposé yeneen tubaab yi saa saa gaaral ma mu daal di may nangu fa ajaazani fekk ñaata nga amoon mu ne wa anam nu xamsa asharata sana waaw léegi mu am 15 ans yonent bi saa saam daal di koy door a nangu ne moom man na participer ci xare bi moo tax boroom xam-xam yi ne lii day wane ne lii nii moom lii mooy sinnul bulugh waaw lii te ni ko al imaamu imaamu Ahmad na ko noon al imaamu al-Awzaa'i muy boroom xam-xamu Shaam moom itam noonu la ko jàppe ne lii mooy sinnul bulugh waaw ragal matuk 15 ans da nekk ci la nit kiy nekke mukallaf même bu dee ne ndax den dafay ram même bu dee ne géntul parce que dafa am yoo xamante ne nii bu ko nit ki amee avant muy am lii loolu boobu moom mukallaf la ah mooy loolu benn affaire la bu jar a leeral voilà mooy dafa am ay alaamaatul buloo yoo xam ne ci gàttal quoi dañuy wax dàmbale sinon tey dinañu dinañu gën a guddal mooy dafa am yoo xam ne mooy mandarga yu wane ne eh, ñi kii majeur na bu dee góor comme mu am karawu naq wala loolu benn la wala mu mu mu mu mu gént waaw nga xam ne day gént am maniyu loolu yooyu noonu ay mandarga la bu dee jigéen koo xam ne day gis ses règles loolu dafa bokk ci nga xamante ne nii mooy ay mandarga la yoo xam ne day wane ne kii majeur wala rek mu gént moom it ndaw si bu dee moom dafa gént yooyu fekk neuf ans la am comme ndaw si comme li Sayyidatu Aisha wax ida balagatil jaariyatu tis'a sana fa hiya imra'a mu ne jigéen bi comme ni ko al imam at-Tirmidhi rahimahullah daal di tudde mu ngi ci musnad al imaamu Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal rahmatullahi foog naa imaamul Buxaari bu ma juumul da ko tudd taaliqan ah mais loolu c'est vérifier mooy doguwuma ci de waaye dafa mel ni imaamul Buxaari yu rahimahullah daa tudd mbir moomu ne idaa balagatil jaariya wala al bintu tis'a sinin ah, fa hiya imra'a mooy ndaw si jigéen bi bu amee neuf jigéen la. loolu mooy lan borom xam-xam yi comme ñoom al imam ibn Qudama al-Maqdisi rahimahullah dane dañu ne loolu mooy ñu bari ñëpp que ne loolu tekkiwul ne jigéen bu am 9 ans rek moom léegi moom moom daa nekk ji kii mooy ne moom fii mu ne la ci saasi déedéet dañu ne mooy bu amee loolu mooy. si mooy âge bi dina tuuti boo xam ne mooy ndaw si ci lay mën a gise baax ci lay mën a gise ay réglam mooy bu amee deux ans gis ay réglam kooku jigéen looy mooy léegi waaw kay nekk na mukallaf mais bu dee daa am neuf te amu ko loolu du ci dara loolu mooy day comme yeneen yi rek bu amul yeneen yi comme gént ak yooyu yeneen yi wala góor ki nga xam ne mooy ne amul karaw naq wala yi nga xamante ne ni géntul yooyu kooku ba léegi kenn bu ko jàppe parce que euh, euh, karaw naq bi fan lañ ko jëlee mooy hadiisu euh, Seydina Abu Sa'id al-Khudri ak mbokk kii al-Qurazi Rifa'a radiyallahu anhu nga xam ne keroog Xandaq Banu Qurayza Banu Qurayza xare Banu Qurayza voilà waaw Xandaq nu liñ doon sànq Uhdun waqatul ghumami hamra nadirun riqa'um maw'idum ma'a dumatin muraysi'u wal ahzabu la tanami hamra nadirun wala hamra boobu non non maanaam hamra nadirun non non qurayzatun lu may wax ni qurayzatun waaw <laughs> mooy après euh, euh, euh, xandaq wal ahzabu la tanami qurayzatun mooy xareb Banu Qurayza ndax keroog bi Ahzab jeexee yeneen kibay saa saam ci la ñibbi coalisés yi di dindi ay ay yére mbubbu xare ak yooyu Seydina Jibril ne ko yow alayhi salaam ñëw ne dindi sa yére